a'uuzu billahi min alsheytaani irrajimi bismillahi irrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalin wa imaami almuttaqiin seyidina wa nabiyina muhammadin wa ala aalihi wa saxbihi wattaabiciin wa man tabi'ahum bi ixsaanin ila yawmi ddiini amma ba'du annaxu almaysuur aljuzu thaani kon inshaa allahu taala tey ñu àggalewaat fi ñu yemoon ci téere grammaire bi ci jotaay bi weesu lañ gisoon dernière partie ci tawaabiin yi ndax tawaabiin yi ci fàttali waxoon nañ ne an maatuuf la woon am ne day am waawul at fu ñu koy coordonné ak an naatu muy adjectif ak al badalu ak at tawkiid bi weesu nag gisoon nañ at tawkiid mooy ñuy feddali tey nag ñu war a gis wax na nañ ne comme niñ ko annoncé woon ci parti boo xamante ni partie sarf la muy conjugaison ak naka lañuy tëggee wazn yi verbe yi ci arab ak nan lañuy créer ismu fa'il ismu maf'ul ak yooyu ak wazn yi am al mujarradu al fi'lu thulathi al mujarrad ak al fi'lu al mazid al thulathi al mazid ak al al mujarrad moom nag boolewu ci al fi'lu ruba'i al mazid waaye dina ko junj incha allah dinañ leen citer bu ñu ci àggee kon balaa loolu ñu xool exercice yi nga xam ne moo concerné woon at tawkiid dana woon tamarin anchi defaral salaasa jumalin fiiha tawkiid defaral trois frase yoo xam ne dinañuy am lan tawkiid léegi kon phrase bu njëkk bi man nga ne Euh, maata maatal amiru maata mooy deena maatal amiru nga répété waat ko répété googu nga répété loolu ban mooy tawkiit bi beneen deuxième maata bi mooy tawkiit waaye léegi nag beneen exemple loolu mooy bu njëkk bi mooy maata deena maata deena al amiru njiit li bi ci tegu nga ne darab darabtuka anta darabtuka duur naa la anta yow nga ne ma ana kiit bi mu ne anta mooy tawkiit bi darabtuka duur naa la anta yow kon anta boobu mooy lan moom mooy tawkiit bi mu des benn ma ne euh, dhahaba al mudarrisu dahaba almudarrisu nafsuhu ilal madrasati dahaba dem na almudarrisu mooy jàngalekat bi nafsuhu ci boppam moom moo dem ilal madrasati ci école ba nafsuhu ja dahaba almudarrisu nafsuhu ilal madrasati léegi kon ñett yaa goog bi ci teg woon mu ne bayyinit tawkiida fil jumali taaliyati thumma adbut xarakata ma lawnu ahmar léegi waneel feddali bi tawkiit bi ci phrase yi di ñëw te nga li nekk en rouge dane woon yudd yi phrase bu njëkk bi yudd yi ayin tegu ci ayin boobu nga waroon a maas aljaahi lam bi tegu ci lam bi nga war ko maas waq taabeek haa bi tegu ci taabu beeku beek haa bi dañ ko waroon a maas ku ak laam bu am shadda ak haa bi moom it dañ ko waroon a waaw bi tegu ci dañ ko waroon a maas walla baa bi tegu ci dañ ko waroon a léegi na njëkk ci maas bi danga naan yudiu yudiu mooy day sànk aljaahilu aljaahilu yudiu aljaahilu waqtahu waqtahu waqtahu taawam ku réer ki day sànk taawam kullahu taawam lépp nag fil wi ci mbóosóor wallaay bi ak fo fil lahwi wallaay bi moom kaf ak fo rek ci lay jeexal taawam bi yépp léegi nag ana tawkiit bi moo ci tegu nga ne yudiixul jaahilu waqtahu kul waqtahu kullahu nga ne walla kulla bi moom lan la tawkiid la ban façon tawkiid nga ne moom tawkiid wii la ndax répété wu ma moo bi waxuma waqtahu waqtahu non non dama ne kullaw kon moom mooy tawkiid bi kulla bi mooy tawkiid bi léegi kon foofu loolu mooy lan mooy tawkiid bi foofu bi ci tegu mu ne maa saama rasu laam bi tegu ci nga waroon commence allah haa bi nga waroon commence sallallahu alayhi wa sallam shahran ku laam bu am shadda bi tegu ci nga waroon commence ak haa bi haa bi ci taqaloon nga waroon ko illaa ramadaana léegi ñu ngi koy mas danga naan maa saama masula woor rasuulullahi rasuulullahi ndawul yàlla li sallallahu alayhi wa sallam shahran weer kullahu weerum lëmb weerum weer woo xam ne bu mat sëkk masu koo boor wóor lépp kullahu kon kullahu illaa ramadaana lu dul weeru koor kon xam nga dinañ gis yi sax illaa yi ay ay istithna dinañ ko gis am na ci biir kuur yi ca kanam insha kon maas bi danga naa maasa maasaama rasulullahi sallallahu alayhi shahran kullahu illaa ramadaana léegi nag ñu ne la ana tawkiit bi nga ne kulla xam nga shahran mooy mu muakkad bi moom lañuy ñuy feddali mu ne kulla kulla boobu noonu moom mooy lan moom mooy tawkiit bi bi ci tegu mu ne qum taabu beeku bi tegu tegu ci ana bi hadal ama laam bi tegu ci danga naan qumtu ana bi hadal amali taxawe naa bi lépp liggéey qumtu ana kon xumtu ngay wax ana bi hadal ama li léegi ñu ne fii ana tawkiit bi nga ne ana xumtu ana kan moo tax man bi hadal amali waaye tamit est-ce que ana rek la nga ne noono ak amali non non waaw fii mooy tawkiit amali non du laaju ñu badal non kon xumtu ana rek ngay wax amali moom day nekk lan badal waaye ñun laaju ñu badal tawkiid rek lañu laaj comme ana bi la qumtu ana bi mujj mu ne enrib maalaw nu ahmar inrabal li nekk en rouge léegi aay alxuraan la woon ci suuratu araaf ba'da a'uuzu billaahi billaahi minash shaytaanir rajiim waqulnaa yaa aadamu uskun anta wa zawjuka aljanna waqulnaa ñu ne yaa aadamu ye yow aadama ala nabiyina wa alayhi afdalu salaati wassalaam uskun dëkkeel anta yow wa zawjuka ak sa soxna aljannata àjjana walaa taqrabaa haadihi shajara fa takuunaa min alzaalimiin fa waswasa lahuma shaytaanu fa qaala hal adullukum bi mu leen di wax loole ala shajaratil xulli wa mulkin ca suuratu taaha nag foofu la waxe wa mulkin laa yablaa kon uskun ak anta ak zawj ko lañ waroon a i'rab nga ne uskun fi'lu amrin fi'lu amrin moom mabni la bii bi sukun anta anta bi mooy fa'il la kan mooy dëkki yow kon fa'il la te lan la ta dafa nekk lan tawkiid fa'ilun damir danga naan damirun kii damir mun munfasil boo xam ne du taqaloo la anta damirun mabniyun fii mahalli yi dafa nekk ci place u raf'a foo xam dañ ko rof fa'il la wa tawkiid wa huwa tawkiid tawkiid la uskun anta anta bu tawkiid la léegi zawjuka nga ne zawjuka maatuufun moom maatuuf la danga naan zawj zawju maatuuf marfuun bi dammati zawju wa huwa mudaaf te la alkaafu mudaafun ilayhi kaaf bi damir la mabniyun wa huwa ilayhi mudaaf ilayhi léegi loolu moo nekkoon exercice kon tey nag ñu ñëw ci suñu wàllu bi nga xam ne peut-être mu jëlal ñu peut-être ñu jeexal ko tey mais peut-être tamit ñu xaar beneen bu dee daan nara compliqué ndax affaire sarf la c'est pas difficile mais dafa laaj nag ak déglu ak jàpp ak takk nga xam ne moom doo ko fàtte boo ko fàttee rek affaire yi day tàmbalee naaw ci sa bopp bi fa newul moom yeneen yee ñu weesu yépp sax waroo ko fàtte waaye bii moom mooy loo xam ne moom ah deviner moom du la ko may danga koy xam baa nga ñàkk koo xam kon mu ne dix-neuvième cours al fi'laani as-sulaasiyu war-rubaa'iyu al mujarradaani wal maziidu fiihimaa loolu mooy lan loolu mooy titre bi kon dix-neuvième cours ci nim toftalee téere bi mu ne al fi'laani ñaari verbe ñaari jëf as bi ci njëkk mooy al fi'lu as mooy bi nga xam ne trilitère la mooy ñetti lettre la composé wu war rubaa'i ak verbe bi nga xamante ne nii quatre lettres la composé wu ñeenti araf la composé wu bu ma nee zal zala xoola zal za zaay zaay baa ngoog zaay benn lettre lam bi zal beneen lettre beneen za bi zal za zaay boobu beneen lettre beneen lam bi beneen lettre muy ñaata ñeenti lettre sulaas yi nag bu ma nee daxala daal bi benn lettre xaa bi benn lettre laam bi benn lettre ñu ne verbe trilitère mooy al fi'lu thulathi al ruba'i comme daxraja ak zalzala ainsi de suite léegi mu ne al mujarradaani yi nga xam ne dañu futteeku dañu deñ nga xam ne ñoom lool kese lañ trilitère lañ bu dee fi'lu thulathi yi nga xam ne moom dong la dong kese kese yokkuñ ci dara dara raxu ko ak ar-ruba'i comme zalzala nga xam ne dara raxu ko ñeenti lettre la composé wu ci cosaan te ñeenti yooyu dara raxu ko mu nekk ñeent loolu lañ naan al-mujarradaani al-mujarradu mooy benn bi bu dee ñaar comme musanna mujarradaani wal mazidu waaye ak tamit verbe yi nga xamante ne nii dañ leen a yokk dañ araf yi nga xam ne dañ koy yokk fiihimaa ci al lu thulaasi ak alfin lu ruba'i mooy li ma wax sànq. daxala daxala verbe trilitère la mooy verbe la boo xam ne ñetti leetar la composé wu ñetti araf daal beeg xaabeeg laam bi bu dee lool rek moom lañ naan al fi'lu thulathi al mujarradu boo xam ne moom kesey kesey dongam la mahd moom dafa nekk thulathi mahd kenn raxu ko te dara yokkuwuñ ko ci mu am al fi'lu mu euh, nu mu tuddati ar-ruba'i al mujarrad comme zalzala bi ma wax sànq nga xam ne zal zala ñaari ñett ñeenti lettre mu ne nag wal mazidu fiihima verbe yooyu nag ñe yi nga xam ne trilitère lañ léeg-léeg nag ñu yokk ci ñoom ay xaraf yu tax yoo xam ne da leen di génn ci verbe trilitère bu dee verbe trilitère la ñuy wax def leen verbe woo xam ne léegi amatul ñetti lettre ñetti xaraf waaye ëpp na ñetti xaraf loolu lay wax bu dee tamit ci ar yi nga xam ne ñeent la moom it day am loo xam ne dinañ dañ ci yokk léeg-léeg yenn xaraf yoo xam ne ci yenn yi nga xam ne léegi dootul nekkati ñeent day ëpp ñeent ñeenti lettre loolu mooy kii bi mooy tiitre bi léegi mu ne al fi'lu thulathi léegi day jël par benn day commencer al fi'lu thulathi al mujarrad mooy verbe ti nga xam ne trilitère la ñetti xaraf lañ lañu composé wu lañ leen lañ leen tëgge mooy seen cosaan al mujarrad bi nga xam ne kese yi kese la ñetti xaraf rek après mu wax la yooyu ñaata tiggin la am muy awsaan yi ndax wazn yi mu ngi mel ni ay ay ay ay tiroir voilà ay tiroir foo xam ne dañu fay ranger ay ay ay bagages bu ma ñëwee ci bureau bi mu am ay tiroir ñu ne comme mairie bi nga xam ne bu ñu informatiser gul affaire yi bien sûr même buñ ko informatiser sax affaire ah, euh, arborescent yooyu ñuy def comme yu mel noonu la nga xam ne dañu naan case tel de moom comme ñu ne nombre pair yi la ñuy def ci no case numéro un nombre impair yi la ñuy def ci case numéro deux léegi yooyu yow yaay xool boo ñëwee ñu jox la benn benn chiffre. yow yaay xool est-ce que chiffre bii moom ci ci pair chiffre pair la wala impair yaa koy xool bu dee pair foo koy dugal ci pair yi mooy yi nga xam ne buñ nee pair ak impair mooy la pair ci wolof mooy yi nga xamante ne nii ñoom duñu tóol duñu tóol mooy contraire u tóol alors que impair mooy tóol benn dafa tóol ñett dafa tóol mooy bu ma leen doon séddale bu ma jëloon ñetti mbir di ko séddale ñaa ñetti pom ma koy séddale ñaari nit mu bëgg ku nekk am ñaari pom bu boobaa day impossible ci ñett ndax bu ma joxee kii ñaar kee benn lay am loolu nag lañ naan impair per nag mooy bu dee damaa am ñeenti pom war koo séddale ñaari nit damay jox kii ñaar jox kii ñaar ñu ne lool pair la deux ak siis mooy juróom nga xam ne yooyu nga xam ne boo leen di séddale dina mën a mat ci ñaari nit te kenn du ëppale kenn sa moroom interne nag mooy yi nga xam ne soit ma xar ko ci digg bi wala rek ma eh, ne nañ naa ko bàyyi benn yoon léegi buñ la waxee case yooyu dafa am kon buñ la joxee chiffre yow yaay xool ci fat nga koy dugal yii nag yu mel noonu la comme tiroir yi ñu doon wax bu buñ nee ñi judd 1902 yépp ñoom fii la seen registre nekk léegi yow ku judd cent foo koy dugal mille neuf cent mille neuf cent pile est-ce que da koy dugal ci registre waa mille neuf cent doo ko fa dugal mooy ñoom dañu am seen registre bopp loolu nag moo am ci verbe yi nii loolu lañ naan al wazn pluriel bi di awzan xam nga wazn mooy balance ci lañ leen di màndaxee teg est-ce que kii ndax dafa mel ni balance lay am ñaari ñaari côté ak benn làmmiñ dañ naan la am na mooy yëngatu bu jubee ñu xam ne bi affaire yi tolloo na bu bu dee nag dafa daanu benn côté bi féete benn côté bi ñu xam ne fee moo gën a diis yow nag verbe bi ngay jël imagineel ci ñu ngi nii tiim benn balance benn comme yi ñuy yor Sénégal nga xam ne commerçant bi day jël benn kii bu am poids boo xam ne dañ cee def cinq cinq kilo benn weñ lay doon bu diis mu teg ko ci benn balance léegi nga ne yow dangay ngay jënd suukar cinq kilo nga soxla moom day jël mbuus teg ci beneen balance bi di sotti di sotti di sotti buy bu buy yéeg di yéeg côté bële mooy yéeg mooy cinq kilos bi mooy yéeg fii tamit tàmbali bu ñu tolloowee nga xam ne balance bi làmmeñ bi day war ne waa ci juste bi mu ngi ci milieu bi tamit ñu tolloo dañ koy gis léeg-léeg ñu tolloo bu boobaa ñu ne kon kii ñoom ñaar ñoom ñoo bokk wazn ñoom ñoo bokk lan poids loolu nag lañ naan wazn ci verbe bi tamit lool la bu ma amee poids boo xam ne au lieu de cinq kilos faala la la léegi bu ma amee verbe fa faala ñu jox ma poids boo xam ne faala la la mooy poids bi mooy li nga xam ne moom du changer bu ma neexee nag ma jële ko fi indi beneen mooy au lieu ma def la ah ma jël la par exemple bu ma neexee ma jël ndax yii yépp ay poids la yooyu ñooy cinq kilo dix kilo 7 kilos yooyu jàppal ne mooy ay faala faala faala ak faila ak ay faula ñoom ñii ñoom ñooy lan ñoom ñooy poids yooyu 5 yeeg yooyu léegi bu ma jëlee ci benn balance ma teg ci faala léegi kenn ñëw indil ma benn verbe ma bëgg koo peser ndax est-ce que moom mook faala ñooy àndam diit nan laay def comme mu indil ma mu indil ma zalzala zalzala ma nar koo peser ak la lan laay def damay xool ne a ah, du jàll ndax salsala yow ñeenti lettre nga yor taman la mii di poids bi ñett la yor kon indil ma bu am ñetti ñetti lettre bu boobaa sa poids mën a jàll ñu ne moom ci wazn kii la bokk mu ne la ah kon il ma ne la waaw boo ko indiwul ma ne xaraja kon xanaa dina baax peser ma xaraja nga jël xaraja peser xaraja nga jox ko waa ji waa ji ne ah ma xool fa la xaraja ah kon baax na yow kon léegi jëlal sa xaraja foo dem man ngaa wax ne xaraja de moom ci wazn fa'ala la bokk voilà loolu mooy mbir mi léegi nag kon loolu ci explication bu gàtt mooy wazn yi wazn nag mooy singulier bi awzan mooy pluriel bi léegi nag kon waxoon nañ la ne moom dane ñaari kon affaire bi ñaari affaire la mooy al fi'lu thulaas yi ak al fi'lu rubaay léegi nag loolu ñooy cosaan yi après mu am fi'lu thulaas yi buñ ci yokkee ab xaraf wala buñ ci amee luñ ci yokk ak fi'lu rubaay buñ amee luñ ci yokk c'est fini nga gis ne kon affaire bi day mujj nekk quatre deux grandes cases bu ci nekk mu am ay suu benn lu lu lu génn ci moom mooy ne grande case bu mag bi mooy al fi'lu thulaasi al mujarrad mooy verbe trilitère beneen bu mag bi beneen deuxième bi mooy al al fi'lu ruba'i mooy verbe yi nga xam ne ñeenti xaraf lañ composé wu léegi nag ci seen biir dafa am ay sous lu génn ci ñoom ay sous branche mooy bu dee dañ ci yokk benn affaire ci casu trilitère bi nekk trilitère bu boobaa case boobu liñ ci yokk ci moom moom mooy cosaan bi mais dañ cee yokk rubaa yi tamit moom mooy cosaan bi mais dañ cee yokk xaraf wala leneen bu ko defee léegi dootul nekk trilitère léegi nag ñu commencé kon dañuy njëkke al fi'lu mu ne al fi'lu thulathiyul mujarradu après bu ci paree dina gis al fi'lu as-thulathi al mazidu fii mooy bu jëlee benn balam cee bala moo dem ci ar rubaa'i beneen kaas bi day traité al fi'lu thulathil mujarrad muy kaas bu njëkk bu mag bi ba pare traité li ànd ak moom bu dee dañ cee yokk naka lay demee après bu ci jógee mu dem nag ci verbe bi nga xam ne ñeenti lettre lañ ci lañ lañ composé wu ci cosaan après boobu buñ ci yokkee nan lay demee kon loolu mooy compo noonu lay doxe kon ñu ne al fi'lu sulaasi al mujarrad kon al fi'lu mooy jëf as sulaasi bi nga xamante ni mooy verbe bi nga xamante ni as sulaasi dafa xoola sulaasi ci salaasa la jóge mook salaasa ñoom ñoo bokk la racine waaxid isnayni salaasa ñett voilà booy compter compter comme niñ ko waxee dinañ ko gis sulaas yi ci la jóge rubaa yi tamit waaxid isnayni salaasa arbaa rubaa yi voilà ñoom ñoo bokk cosaan mooy ñeent bii nag as-sulaasi yi al fi'lu verbe as-sulaasi yi bi nga xamante ne nii moom trilitère la ñetti xaraf la composé al mujarrad bi nga xam ne moom rek la yokkuñ ci dara léegi nag dalay indil awzaan yi ndax lii moom moo fi ëpp solo soxlawuñu ndax fii soxlawuñu te manuñu ko tamit verbe trilitère yépp ñu indi leen déedéet mooy yii dañ lay jox lee al usul yi nga xam ne ñoom ñooy fondement yi wazni yi boo leen xamee awzaan yi léegi verbe yow yaay dem da ngay libre ndax tamit njàng lool la mënuñoo ñëw ci daara ji di la limal verbe yi am ci arabe yëpp de toute façon loolu mënuñu ko toog fii verbe trilitère yëpp ñu koy lim ngir wax la ne bii mooy bii fii lay dugg bi loolu mënuñu ko mooy dañ lay jox ay règles yoo xam ne yow léegi lu ndaw lay doon nga def ko si dënn mu jeex côté bu ndaw tuuti mu mu nekk fa placé wu fa nga tëj ko si fini léegi yow boo dematee yow yaay xam outil boobu boîte à outil bi nga yor naka laa koy utiliser loolu nag xel moo koy def ak tamit jàpp boo jàppul te amum xel tamit génnewu la ci mais boo jàppee tamit te amoo xel da ngay jàpp ne man li ma jàngoon ca daara ja verbe bii bokku ci woon kon nag verbe bii man manuma ko résoudre loolu nag moom kuy jàng zaka un boobu la imaamu Shafi'i doon wax rahimahullah il faut nag nga am ko kon al awzaanu al fi'lu thulathil mujarrad al awzaanu mooy tëggiin yi mooy balance yi nan lañ koy tëgg yan la mu ne ñoom al fi'lu al thulathil mujarrad moom ay waznam six la loolu tamit lu lay jàppale la mooy nga jàpp ko noonu six la six awzaan la am bi ci njëkk mooy faala yafaalu xoola euh, kaas bi nag voilà bala maa agsi ma pardon tuuti bu bala maa agsi euh, mooy fi'l al mudaari bëgg al fi'l thulathi al mujarrad ak al ruba'i yi buñ leen di jàng comme que affaire sarf lañ nekk conjugaison ku wax conjugaison di nga wax conjugué passé waxoon naa la arabe moom c'est simple passé la présent te présent mooy futur mook futur ñoo bokk ak subjonctif joxe ndigal kon ci ñett yooyu muy lan passé présent muy mudaari présent continu ak al amru joxe ndigal ci ñeent yooyu la ñuy conjuguer bu ñu indee wazn bi dañuy indi wazn boobu même bu dee trilitère la est-ce que trilitère yëpp ñoom ñooy bokk trilitère yi dañoo am ay sous-case seen biir ay sous-branche yu bokkul yoo xam ne bokkul ak bi nga xam ne dañ ko yokk moo tax dañuy commencer ne almaadi yi moo tax bu ñu naan ay la yooyu bu yi ñuy njëkk a wax maadi yi lay doon après ñu teg ci mudaari muy présent continu après teg nan lañ koy conjuguer à fi'l amr léegi nag verbe boo am boo xamante ne nii dëppoo nag case bi muy wazn bi moom bu boobaa foofu lay bokk ci suu case boobu ci al fi'lul thulathil mujarrad moom foofu lay bokk bu ci bokkul nga xam ne ci beneen fi'lu thulathi la gaa bu ñetti lettre la mais nag kon bokkul ci ki ci kaw comme xam naa comme que six lañ kon xam naa ci bokk na ci ñi ci des forcément par force lay bokk ci kenn ci ñi ci des léegi kon jàppal lool dañuy commencer almaadi bu ma waxee la indi mooy wazn bi mooy balance bi wazn bi dañ koy màndaxee léegi bu ma paree ci la mooy xam nga loolu maadi la waxoon naa la en arabe amul infinitif réellement loolu dañ koy wax francophonie ngir ñu comprendre mais moo tax maadi bu ma nee faala mooy yi après dama naan yafalu après mu indi amr bi ifal loolu la kaas yépp di deme après léegi nag ñu ñëw kon al awzaanu wax naa la ne al fi'lu thulathil mujarrad takkal six wazn la composé verbe trilitaire yi ñoom seeni wazn wazn xam nga léegi mooy lan moom ci six lañ composé bi ci njëkk mooy faala ci maadi mudaari' bi nga ne yafaalu amr bi nga ne ifaal kon faala yafaalu ifaal verbe boo am mu demee nii rek xamal ne kon ci premier bi la bokk mu ne la exemple dalay defal exemple ci wet bi exemple verbe fataxa nga ne ah ma essayé fataxa yaftaxu iftah kon baax na fataxa mooy moo taxawal fii faala faala gis nga ñetti leet mudaari'u yaf yaf'alu lañ waxoon ci wazn bi ma xool fataxa yaf yaftahu ci mudaari' kon baax na peut-être yaftahu yaftahu amru bi nag ma xool est baax na nga ne fataha iftah la ñuy wax comme if'al if'al kon baax na if'al iftah kon boobu mooy premier bi mooy faala lool nag lañ koy waxee dañ naan hada al fi'l ala wazni faala yaf'alu if'al dina nga di nga gis ci kanam lan moo tax yi topp lan moo tax ñuy def lii def ko mu mudaari amr kon jàppal bu njëkk baago faala yaf'alu if'al exemple fataxa ubbi na faala moom lañu mooy jëf na moom mooy moom mooy mooy mooy balance nga xam ne moom la ñuy utiliser ci arab bu ñuy wax lii mu ngi ci wazni sàngam ak sàngam verbe faala la ñuy utiliser fataxa ubbi na yaftaxu dina ubbi wala mu ngi ubbi iftax ubbil léegi loolu mooy bu njëkk bi bi ci tegu muy ba léegi faala gis nañ faala yafalu bii nag bi ci tegu deuxième wazn bi wax naa la six le deuxième bi mooy faala yafalu faala yafalu ifal xoola bi ci kaw dañu amoon faala yafaalu bii nag dañoo am faala yafilu nga gis ne ayin bi fii nii pro fii lii changé ci ayin bi la wazni yi ayin bi moom mooy mooy bi ci nekk noon ci faa mooy troisième deuxième bi ci digg bi deuxième leetre bi foofu la changement yi di opéré woo gis nga dañoo amoon bi ci kaw faala yafalu deuxième wazn bi ñu am faala yafi au lieu de a yafilu if il bu boobaa nag doo wax ifal ndax ifil comme que ci suuf la faala yafilu ifil mooy deuxième bi faala jëfal yafilu mu ngi jëf ifil defal léegi mu ne exemple bu kooku ci verbe yi daraba yadribu idrib daraba dóor na yadribu mu ngi dóor idrib dóoral rimbal mooy dóoral dóoral rek léegi lu tax xoola xam nga waxuñu dara ba comme fataxa ca kaw waxuñu dara daraba yadrabu idrab déedéet ndax loolu moom du du du du du foofu la war a dugg du du suukaas boobu la war a dugg mais moom mu ngi bokk ci faala yafilu ifil bu boobaa nga ne dara daraba yadribu gis ne yépp ri comme mooy mooy jël place su ayin bi moo tax ñu naan ñu naan ayin bi euh, comme majrurul ayin dañuy dañoo war a kasra kii bi ayin bi même bu dee dara ba xam nga gisoo fi ayin mais ayin bi mooy représenter lettre bi ci digg bi dara ba dama tax dañ naan alfaa i al kii euh, mahmuzul faa i gisoon nañ mahmuz dañuy gis ay misaal ak yooyu mahmuz mahmuzul faa i mooy faa bi mooy commence lettre bu njëkk bi ci weer bi dafa commencer hamza bu ma nee mahmuzul ayni mooy lettre bi ci digg bi verbe trilitère bi dafa am lan hamza moo fa nekk bu dee nag mooy comme a ak yooyu bu dee ci fin bi ma ne mahmuzul laam yi mooy fin bi comme faa la laam bee mujj mooy fin wu verbe trilitère bi hamza la jeexe loolu noonu lañ koy wax kon nga gis ne kon après faala yaf'alu if'il am nañ faala yaf'ilu if'il au de if'al ca kaw bi if'il comme exemple mu ne daraba yadribu idrib deuxième bango jàppal troisième troisième euh, mooy faala yaf'ulu uf'ul faala yaf'ulu faala wax naa la ayn yi ñooy changé biñ njëkk am ba ca kaw faala yafalu deuxième bi faala yafilu bi ci topp faala yafulu uful faala yafulu mu ne exemple nasara dimbali na yansuru mu ngi dimbali wala dina dimbali unsur dimbalil unsur axaaka zaliman aw mazluman kama qaala alayhi salaatu wassalaam unsur dimbalil axaaka sa mbokk zaliman moo xam dañ moo tooñ aw mazluman wala dañ koo tooñ unsura ngoog moom xam nga nasara la ci nasara la jóge mais moom bokk wazn faala yaf'ulu la mais du faala yaf'alu te tamit du faala yaf'alu mais faala yaf'alu moo tax nga ne nasara yansuru in tansurullaha yansurkum in tansuru te waxoo in tansiru déedéet ndax nasara yansiru faala kon yaf'ulu uf'ul exemple am nasara yansuru unsur loolu mooy troisième bi bi ci tegu quatrième bi waxoon naa la six la fa'ila bii nag amatuñ jóge nañ ci faala yi comme que faala yi jeexal nañ leen xoola affaire bi c'est simple man nga ko jàppe nii faala boo ñëwee ci faala ñetti cas moo possible ci yafalu xoola fa ci euh, mudaari' bi maadi bi moom il faut mu nekk ñett faala faala faala ndax la ndax ayin ñetti façon masque rek la mën a jël bu dee ci digg bi la nekk comme nii verbe yi mooy soit mu nekk masque kaw fatha wala mu nekk kasra wala mu nekk damma manoo fa def sukkoon ndax lan yaf ndax bi nga defee mudaari' yaf bu mooy faa bi am na sukkoon kon ayin bi mënula jël sukkoon ñaari sukkoon duñu daje ci arab kon ayin bi moom ñetti possibilité rek a ko dese mooy soit mu jël fatha wala mu jël kasra wala mu jël damma kas damma mooy masque lonk kasra mooy masque suuf fatha mooy masque kaw il faut ci ñetti yooyu benn lay am ñett yooyu nag yépp ngay boo ko jeexalee kon génn nga ci la yi léegi kon da ngay dese fa la ndax tamit moo fa sisaat foofu fa ndax ayin bi mo même problème bi même même kii bi euh, procédé bi mooy ñëwaat mooy bi nga amee fa boo paree kay ci fa fa moo ci tegu boo paree ci fa fa oh, mooy ñetti yooyu rek maanaam fatha kasra damma boo ko amee kon ñetti yële bi ñu amee ci kaw faala yafalu faala yafilu faala yaf'ulu jeexal nañ ci faala yi kon ñett yu njëkk yi noonu nga koy jàpp man nga ne faala yaf'alu faala yaf'ilu faala yaf'ulu nga jeexal yi ci tegu nag muy trois yi des mooy fa'ila comme que pare nañ ci abi fa'ala fa'ila bu boobaa nag fa'ila yaf'alu if'al ngay wax fa'ila yaf'ilu if'al fa'ila yaf'alu maanaam fa'ila yaf'ilu fa'ila yaf'alu fa'ila yaf'alu if'al fa'ala mooy defal yaf'alu léegi exemple danga naan sami'a mooy dégg na yasma'u dina dégg wala mu ngi dégg isma déglul bu ma nee isma yaa xulaam eh ngone si déglul déglul loolu mooy isma absir bihi wa asmi' boobu sax bokkul ak bii mais isma kon fa'ila nga gis ni am nañ fa'ila yaf'alu if'al exemple sami'a yasma'u isma cinquième wazn bi muy fa'ila ba léegi mais fa'ila du fa'ila yaf'ilu boobaa fa'ila xam nga bi ci kaw sànq lan lañ gisoon fa'ila yaf'alu bii nag fa'ila yaf'ilu if'al boo gisee amr yi presque ñoom li ñuy changer bariwul à part troisième bi ñu gisoon uf'ul yépp a yem if'il moom lañ gisagul kon cinquième bi fa'ila yaf'ilu if'il mu ne exemple boobu xasiba yaxsibu ixsib xasiba mooy jàppe na axasibtum wala yu mel noonu wala kon euh, mooy bu ma nee comme yaxsabu zam'aanu yaxsabuhu zam'aanu maa an wala yaxsibuhu zam'aanu ndax ñaari jàngin yu possible léegi xasiba comme fa'ila yaxsibu mooy yaf'ilu ihsib if'il sixième bi te mooy dernière bi mooy fa'ula comme que gis nañ fa'ala la yi ñett lañu fa'ila yi ñaar lañu fa'ula benn la fa'ula boobu moom yaa bi bu ñëwee du ci changer lu bari yaf'ulu uf'ul nga gis ne troisième bi ak der ak ak bi ñoom ñoo bokk ay amru uf'ul te ñoom fa'ula bii bu mujj bi kon fa'ula yaf'ulu fa'ula yaf'ulu uf'ul léegi nag ay exemple am ko exemple bi mu ne karuma yakrumu ukrum karuma mooy tedd na yakrumu ukrum loolu mooy exemple lu dernier bi nga gis ni kon al fi'lul mujarradu thulathi ci six wazn la composé bi ñu njëkk mooy faala yafalu ifal bi ci tegu mooy faala yafilu ifil bi ci tegu muy quatrième bi mooy faila yafalu ifal bi ci tegu muy cinquième bi faila yafilu ifil bi ci mujj muy sixième bi faula yafulu uful kon siis yaa ngoogu bu ko defee six yi mat na mooy ñoom dañoo nekk la six mooy mujarrad as sulaasi yi seen tëggin yi léegi kon al mujarradu sulaasi yi loolu la jeex na waxoon nañ la ko ne la six wazn la boo ko jàppee fini yi nag da koy jàpp jafewu la faala yafalu faala yaf'alu fa'ala yaf'alu nga ñëw ci fa'ila yaf'alu fa'ila yaf'alu fa'ula yaf'alu mu jeex léegi nag ginnaaw loolu mu ñëw ci léegi verbe yii nii nga ma gisal al euh, mooy al mujarradu verbe trilitère yi ah joxe nga fi exemple fataxa ak nasara ak yooyu ak ak eh, eh, samia ak yooyu xasiba karuma mais bu ma bëggoon a def ismu fa'il ismu fa'il mooy lan mooy tur bi nga xam ne moom mooy kiy jëf waa jiy jëf comme bu ma nee xam nga euh, nu mu tuddati bu ma nee dawalkatu gaal yi kii Euh, nu moo tuddati tailleur tailleur mooy ñawkat walla ma ne sculpteur wala mooy yi ay tuur la lii lañ laa ismu fa'il ci arab mooy yoo xam ne tur bi ci verbe bi la jóge tailleur mooy waa ji ñaw couturier mooy waa ji nga xam ne day coudre nga gis ne ci à partir de verbe bi coudre lañu ñu lan ismu fa'il bi muy couturier bu ma nee euh, baladeur can la jóge ci balader ainsi de suite loolu noonu lay lañu naan ismu fa'il léegi nag mu ne ismu fa'il yooyu mooy faayil mooy kiy jëf tur bi nga xam ne moom day taxaw taxawaayu kiy jëf mu ne moom faayilun moom faayil lay doon mooy sujet lay doon foo gisee ismu faayil mu nekk surtout ñu maas ko kii ismu faayil bu ñu maas damma soit mu nekk mubtada wala mu nekk faayil mais fii dana faayilun ndax moo ci ëpp mu ne exemple fataxa bi ñu jëloon danga koy def mooy ismu fa'il naan fa'il waxul sujet de mooy ne da koy jël gis nga fa'il boobu li nga def ismu ismul fa'ili al fa'il boobu fa'il boobu moom lañuy ñuy tëgge yu ci bari comme nasara nga ne naasirun comme fa'ilun mooy ala ni ñoom dañoo nekk ci yii nag bokkul ak yi ñu doon gis sànq mais xam nga yi ñu doon gis ay verbe la alors que ñun lii nii ay tur la mooy da ko cee boole ngir yokk njariñ waxoon naa tamit annoncé woon naa bu yàgg ne dinañ ci ñëw ci partie bii mooy à partir de verbe nan laay ute tour boo xam ne ci verbe lay jóge mooy ne ismu ismul fa'il en général ci euh, wazn da nga koy tëgge booy tour la fii nekkatuñ ci fi'l yi de ñu ngi ci tour yi da ngay jël fa'ilun mooy kiy jëf buñ la joxee fataxa nga ne fataxa comme faa bu njëkk bi naa naa ci yokk ab alif bu koy xëcc ma ne fataxa faa mas deuxième bi ci suuf comme faa'i ma ne faatihun kon faatihun moom ismu fa'il ismul fa'il la nasara ma ne nasara bu njëkk bi naa ko xëcc ma ne naa après bi ci teguma maas ko kasra maas suuf sirun nasirun kon baax na nasir nasir ma ne comme sami'a sami'un ainsi de suite léegi mu ne nag ismul maf'ul tur bi nga xam ne nag maf'ul lay doon mooy jëf ji day daw ci kaw mooy dañ koy jëf mais moom jëful day subir mooy tur boo xam ne actif bële actif la bii passive passif noo bële bi njëkk bi ismu fa'il moom actif la mooy jëf-jëf ji faatixun aji ubbi ji kooku moo jëf bu ma nee faatixul andalus ki nga xam ne moom moo conquérir andalus ko moo jëf muy l'Andalousie fii Espagne wala ma ne faatixul baa bi waa ji nga xam ne moom moo ubbi bunt bi loolu mooy waa ji moo jëf naasirun mooy ki nga xam ne moom moo gañe léegi nag ismul maf'ul comme maf'ulun bi ah fa'il wax gisoon nañ ko mooy sujet mooy kiy jëf maf'ul ci ma loolu la maf'ulun bihi jóge mooy tur bi nga xam ne moom dañuy jëf ci kawam mais day subir passif la day day moom mbir yi comme buñ ne le Ousmane wala euh, a été bousculé xam nga kooku kon Ousmane la moom il est passif la mooy moom deful mais dañ koo pousse alors que bu ñu nee moom moo doon pousse bu boobaa moom actif la kon ismul maf'ul mooy tur bi nga xam ne kooku day subir mais moom jëful mooy maf'ul moom ci wazn maf'ul nga koy tëgge mu ne comme exemple yi ñu jëloon ba léegi bu boobaa kon fataxa kon il faut xam nga fa la woon ñu def maf'ul def benn miim ci kanam maf après ayn bi ñu xëcc ko ak waaw ñu am maf'ul kon bii maftuuxun ngay am maf'ulun ismul maf'ul maftuux mooy loo xam ne dañ koo ubbi xam nga buñ ne bi de dañ koo ubbi est-ce que moo ubbi boppam mooy dañ koo ubbi dafa subir mooy maftuux naasir biñ gisoon bu dee ismul maf'ul bi man mansuur mooy ki nga xam ne dañ ko dimbali dañ koo jàppale Mansour moom du moom moo jàppale waatu mais dañ moom dafa subir mbir mi ismul maf'ul loolu mooy ismul maf'ul léegi nag mu ne la am na tamit beneen affaire bu ñu naan almasdar almasdar mooy substantif substantif yi substantif moom ci araam nag li ci ëpp daanaka sax loolu mooy règle bi mooy samaa yi la mooy ci dégg lañuy xame naka la war a demee moo tax fataxa substantif mooy comme bu ma nee fatxan fataxa yaftaxu fatxan ak ubbi loolu ta substantif yooyu dinañ ko gën a soxla bu ñuy gis maf'ulun mutlaq ndax maf'ulun mutlaq mooy loo xam ne moo tawkit dañu niroo mooy pour insister la bu ma nee jalastu jilsatal udaba jalastu toog naa jilsata jalastu nga gis ne verbe bi euh, substantif bi moom ci verbe bi la jóge jalas jilsata al udaba yi way teggi ñu ñi nga gis ne mooy pour inciter dañ koy soxla foofu substantif mooy masdar moom nag yu bari nag samaa yi la mooy ci ci dégg ngay xame nan la war a doon bu ma nee euh, karramani teral na ma takriman mais boobu tamit dangay xam tamit ne karrama moom dafa nekk loo xam ne comme niñ koy gise ci ñu wokk moom manoo def leneen te nag gis nga yii nii sax mu wax moom lay ñëw li tax mu mu ubbee ko nii ndax al fi'lu thulathil mazid xam nga gis na al mujarrad di wax nañ six la yi nga xam ne ñoom verbe trilitère rek lañu ñoom six lañ léegi nag li tax mu commencé fii di def ismul fa'il naan la ci fa'il lañ koy tëgge comme fa'ilun comme fatihun man nasirun ismul maf'ul ci maf'ul lañ koy tëgge wazn maf comme nga maftuh ak mansur après mu ñëw al masdar ne moom nag ci dégg la ëppe ci dégg sax lañ koy xame moom sama'iyun la ci nopp lañ koy xame dégg lool lan la ci jublu muy def laytaay bi tamhid bi di laytaayal lan lay laytaayal mooy nag al fi'lul thulathi al bi nga xam ne dañ koo yokk fi'lul thulathi al moom lay defal benn préambule benn genre introduction benn mën mbëstal bu ndaw pour nga xam ne moom ci la jëm këne yi ñuy wax nii après yi ñu yokk dañ ciy mën a buñ ci yokkee dañ ciy mën a jëlale léegi kon ñu ñëw ci ginnaaw bi nga xamante ne gis nañ al fi'lu thulathi al mujarrad bi nga xam ne moom moom kese la wax nañ ne siis la faala yafaalu bi ci tegu faala yafalu bi ci tegu faala yafulu bi ci tegu faila yafalu bi ci tegu faila bi ci mujj faula yafulu léegi nag ñu ñëw waa léegi ñoom ñi bu dee dañ cee yo dañ lee yokk benn lettre mbaa ñu yokk ci nag gis nañu moom bu dee trilitère ñeenti xaraf rek la composé léegi bu ci yokkee mu ne la waaw ndax titre bi bul fàtte dana woon wal al fi'laani ath-thulaathiyu war rubaa'iyu al mujarradaani wal maziidu fiihimaa ci ñoom ñaar buñ leen yokkee kon nag deuxième sous chapitre bi nga xam ne mooy sous case yi génn ci verbe trilitaire mu ne la al fi'lu thulaathi al maziidu fiihi léegi nag nañu ñëw ci al fi'lu thulaathi muy verbe trilitaire waaye al maziidu yi nga xam ne dañu yokk fiihi ci ñoom yooyu nag muy al mazidu sulaas yi dañ koy wax tamit al mazidu sulaas yi dañ koy wax tamit al fi'lu sulaas yi al mazidu fii moom nag dafa nekk dafa composé wu moom ci dix wazn mais moom moom indiwul yëpp moom mii indiwul yëpp ci téere bi indiwul dix yëpp da tamit dina wax lu tax yow jàppal ne ñoom al fi'lu thulathi al mazidu ñaata la dix sauf que dix yooyu yëpp doo gis yëpp mais dina la wax lan moo tax xëy na après man dinaa tudd dix yim indiwul ndax ca fin ba dafa defoon ci bu defee tableau yi ba pare dane mulaaxada lil fi'lu thulathi mooy boo ubbee page bi ca fin ba avant tamrin mu ne mulaaxada nota bene jàppal lii fàttaliku jàppal lii ma yee la ci benn mbir boo xam ne diñ ma ne mais mais kii indiwul yépp mu ne xam naa ko mulaaxada lil fi'li sulaasi yi almazidi fii baabaani aaxaraani lam yuzkaraa huna li qillati isticmaalihima wa riaayatan li taxfiifi dars mu ne am na fi'lu sulaasi almazid bi nga xam ne dañ cee yokk dese na fii am na baabaani ñaari buntu aaxaraani yeneen lam yuzkara yoo xam ne tuddeegus tuddee tudd tuddus leen tudd tuddeewus leen tudduñu leen bokk tuddus leen hunaa tudduñu leen hunaa fii li qillati istimaalihima ndax néew guñ koy utiliser ci làng bi dafa dem ba presque xam nga léeg-léeg ay imparfait de xawma lan ci français yooyu nga ay chanta chantam vous nous chante yooyu yooyu yooyu daa mel ni gars yi utilisé tuñ ay nous chantam yooyu daa mel ni gars yi doo dégg sax ci mbedd mi walla benn discours nga koy dégg da dem ba loolu dafa mel ni dafa réer loolu nag moo dal ñaari wasni yim ne ñaari bunt yi nga xam ne ñoom ci wasni euh, mosolaasi yi ñu yokk yi yoo xam ne moom nee na andiw ma ko ndax lu néew liñ koy utilise léegi ci langue bi waaye ak beneen cause bu tax indiwuma ko wari aayatan waaye sàmmoonteeg li tax fii fi darsi ngir woyofal kuur bi ngir mu bañ a diis moo tax comme que lool la nag te wax na lool mooy même man bu ma ko waxee dama leen di tudd rek joxe exemple dem duma ci dugg deux yooyu kon dix la kon moom kon ñaata lëndi huit kon huit lëndi ndax lan ndax nee des na deux te di nee la dix la nee des na deux yoo xam ne ndiwu ko ndax lan ngir néew guñ koy utiliser ak tamit bëgg woyofal kuur bi léegi kon ñu ñëw ci affaire bi kon lan la léegi al fi'lu thulathi al mazidu fii boobu kon mooy yi nga xam ne dañ ciy yokk euh, moom sax gis naa ne voilà indi na ba indi na neuf sax voilà léegi ndax dixième bi dañ koy xaaj ci deux moo tax mu ne des na deux léegi kon ñu ñëw gis nañ sànq euh, fi'lu mu jaral bi nga xam ne ñeenti xaraf rekk la léegi nag ñeenti xaraf yooyu ñetti xaraf yooyu bokk léegi nag dañ ciy yokk benn affaire bu tax mu ñu tuddee ko al lu sulaasi al bi nga xam ne dañ ci yokk fii ci moom ba léegi jàppal tableau bi ni muy demee mooy ci faala la ñuy mooy lettre yooyu mais jàppal dañ ciy yokk ndax buñ ci yokkul jarul ñuy ñëw fii ne mooy kon fi ñu jóge dañ ciy yokk ab xaraf wala daal loo xam ne day wan ne léegi dootul ñett rek mais dañuy xam ne cosaan bi ñett la woon waaye daa am luñ ci yokk tableau yi day nekk almaadi yi moom la ñuy njëkk pa passé comme ni ñu sax bi ci tegu almudaari muy présent continu muy li xew léegi wala liy xew après al amru ak joxe ndigal bu paree nag comme lim la wax ismu fa'il mu defal la tab yokkal la njariñ ismul fa'il nan lañ koy defaree ci yi nga xam ne dañ koo yokk ak ismul maf'ul tur bi nga xam ne moom day subir mooy ak passif bi moom nan lay demee nga xam ne moom day jëf ji day dal ci kaw mais du mooy jëf ak masdar bi nga xamante ne nii moom la ñuy gis nga xam ne dafa am masdar boo xam ne yu am solo la yoo xam ne comme niñ ko waxee sànq substantif yooyu dinañ leen gis ci tableau yi après dina joxe sens généralu bu ci nekk lan lay tekki léegi ñu commencé kon trilitère fa'ala la léegi nag fa'ala bu ma ci yokkee c'est possible ma yokk ci nañ jël bu ma yokk ci ab alif ci kanam kon boobu mooy premier jàppal konteel un numéro un wangoog ma ci yokkee a bu boobaa du ma ne afa'ala de déedéet afa'ala déedéet af'ala af'ala maadi wazn af'ala moom kon bu ma amatee benn verbe boo xam ne dafa mel nii afala kon moo nekk nii afala maadi mudaari' bi nga ne yuf'ilu amr bi af'il afala kon yuf'ilu af'il afala léegi afala moom ban la mu ne la moom faire verbe transitif la mu def ci arab li ta'diyati ghaliban lool mooy transitif mooy verbe transitif mooy bi nga xam ne day soxla complément d'objet am après moom mooy moom day soxla manuma ne rek euh, comme bu ma nee axraja axrajaka rek noppi bu ma ne walla ma ne fulaanun axraja non loolu du du jub fulaanun diw de axraja génne na mais damay soxla kan la génne génne na kan la génne ma génne na Muusa génne na fi Muusa mooy jëlee na ko axrajahu minal bay génne na ko ci kër gi il faut ma am complément d'objet direct loolu mooy verbe transitif nga xam ne li taadiyati xaaliban li ëpp ci moom li ëpp li muy xew mooy verbe yi day soxla la day soxla complément d'objet direct wala complement rek mooy day soxlalu lu ko mottali bu ma nee axraja comme bi ma joxe axraja génn na Muusa Muusa kan la Muusa génne ma ne Ibrahima génn na Ibrahima voilà léegi kon loolu mooy sens général bi léegi kon af'ala mooy bu njëkk bi yu yuf'ilu af'il ismul fa'il bi mooy tableau bi ci tegu beneen tablo bi ci tegu ismul maf'ul dernier bi mooy al mu def entre parenthèses qiyaas yi ndax dafa am masdar boo xam ne comme li ma la waxoon li ëpp day nekk samaa yi mais day nekk qiyaas yi qiyaas yi mooy lan qiyaas yi mooy loo xam ne dama koy qiyaas ci mooy raisonnement par analogie laay def mooy ne euh, waa jii nii masdar bi dafa am yoo xamante ni verbe yoo xam ne moo ko amee damay leer ne manula manula ànd ak lii ndax buñ naan raisonnement par analogie mooy il faut élément A ak élément B mooy élément A moom xam naa naka lay demee élément B nag xaw ma naka la dara ñëwu ci bu dee ci côté diine tax ma wax boobu mais comme que moom élément A dañoo niroo kon nan laay def ba jox même àtte yi yi nga xam ne élément A moo ko amee ma jox ko élément B au moment où amul dara lu lu ñëw lu ma ko mën a lijjantee te te moom comme mook waa ji ay seex lañ dañoo niroo lépp bu boobaa dama naan kon nag élément B moom day ànd ak élément A ci loolu la mooy masdar yi bu ma amee comme ay axraja bu boobaa bu boobaa dama naan par exemple nañ jël wazn bi af'ala maadi yuf'ilu mudaari' af'il amr bi ismu fa'il bi ma ne muf'ilun mooy ki nga xamante ne nii moom mooy def ismu maf'ul bi lenn rek comme que dañ muf'alun entre fa ismu fa'il bi ak ismu maf'ul bi en général moom lan moo leen différencier ayin bi bu dee kiy jëf ci suuf lañ koy maas bu dee nag ki ñu jëf moom affaire bi da koy féete kaw mooy dama laa dominer muf'alun dañ laa dominer toogal dañuy jëf ci sa kaw alors que muf'alun moom moo féete kaw moom moo féete suuf kon moom moo dominé mooy ki féete kaw mooy ne yow lii boo yëngu ma la koy ngàdd alors que ki féete suuf moom day surveiller ki féete ci kaw mooy moo ko muuf muf'ilun ak muf'alun masdar bi nag nga ne if'alan kon danga naan af'ala fi'l madi yuf'ilu mudari af'il amr ismul fa'il bi muf'ilun ismul maf'ul bi muy tur bi nga xam ne moom day subir complément d'objet lay doon direct muf'alun mooy ki nga xam ne dañuy jëf ci kawam if'alan mooy ak ak jëf mu ne exemple kook axraja axraja mooy génne na yuxuriju dina génne axrij génnal walla axraja génne na yuxriju mu ngi génne wala dina génne axrij génneel ismu fa'il bi jëf kiy génn lan lañ koy wax muxrijun mooy kii nga xam ne nag moom moo jëf-jëf ci moom ki ñu génn muxrajun muxrajun alors que kiy génn muxrijun ismul maf'ul ki nga xam ne nag moom la ñuy jëf-jëf ci muxrajun masdar bu muy substantif bi dama am ixrajan ixrajan axraja yuxriju axrij muxrijun muxrajun ixrajan loolu mooy première bi muy af'ala yuf'ilu af'il muf'ilun muf'alun if'alan kon bu njëkk baango deuxième bi deuxième bi moom mooy faala mooy damay jël faala ba léegi kon yokk naa ci bu njëkk bi lan laa yokkoon Hamza laa yokkoon ci kanam maam afaala bii nag ayn bi laa doublé mudaaf mudaaful ayni mooy damay mudaaful ayni mooy boo xam ne dama doublé ayn bi kon ayn bi laay laay doublé def ko deux faala faala loolu kon yokk naa ci faala moo doon cosaan ma yokk ci ayn bi ma duble ñaari def ko ñaari ayn mu nekk quatre léegi comme afala bi ma yokkee alif bi mu nekk quatre faala bu boobaa loolu mooy maadi bi mudaari' bi dama naan yu fa'ilu amr bi fa'il fa'il ismul fa'il bi bi kiy jëf dama naan mu fa'ilun mooy ki nga xam ne moom mooy jëf mu fa'ilun ismul maf'ul ki nga xam ne moom jëf ji day jaw day dawal ci kawam complément d'objet de ma ne mu fa'alun masdar bi nag taf'ilan ndax lii mooy qiyaas mooy manuma par exemple bu ma amoon benn verbe xam nga lii wax nañ la xam naa élément fa'ala moom nan lay qiyaasam kii masdaram taf'il la bu ma amee karrama ma ne karrama moo moom niroo te man euh, euh, moom mooy élément a xam naa atteem moom masdaram tak lan la kon karrama moom xaw ma atteem xaw ma ci moom dara waaye moo kii moom ñoo niroo lépp kon nag masdaram ñooy bokk kon ma ne karrama masdar bi takriman comme ni ma woon fa'ala taf'ilan voilà loolu lañ naan qiyaas yi kon danga naan fa'ala yufa'ilu fa'il mufa'ilun mufa'alun taf'ilan mu ne loolu mooy faire ba léegi verbe bi de toute façon ñoom ñëpp faire lañuy ci français loolu nga leen mooy jëf verbe yii tamit bii nag verbe transitif la ba léegi mooy day soxla li ta'diyati ghaliban day soxla complément li ëpp ci kaa yu ëpp yi ëpp kaa yi ci ëpp ci kay kaa yu muy ñëw day soxla complément mu ne na nag ma jox la ci exemple allama yuallimu allama allama mooy jàngale na allamal insaana maalam yaalam àllama buur yàlla moo jàngal al insaana nit maalam la nga xamante ne nii xamu ko woon maalam yaalam kon àllamaa ngoog ci wazn faala àllama yuallimu ngay wax àllim muallimun mooy kiy jàngale gis nga ismu fa'il la mooy ismul fa'il kiy jëf muallimun ki ñuy jàngal muallamun muallamun loolu rek mooy mooy jële ci tur yi yi nekk sujet bi nekk complement complément muallamun masdar bi nga ne taaliman comme taf'ilan taf'ilan taaliman mu ngoog loolu mooy deuxième bi kon faala ginnaaw bi ñu gisee afala beneen façon boo xam ne dañuy yokk ci verbe thulathi mujarrad bi mooy nga yokk ci nag cette fois-ci pas xam nga yi ñu yokk sànk benn lettre rek lañ yokk bu njëkk bi a hamza bi lañ yokk ci faala muy afaala bi ci tegu ayin bi lañ doublé muy deux faala bii nag ñaar lañuy yokk mu ne iftaala iftaala moom mu ne forme se la mooy form réfléchie yi nga xam ne day mel ni boo taxawee ci kanamu seetu sa bopp ngay gis mooy seetu bi dalaa delloo liñ ko wan rek boo peñewoo seetu bi peñew ki ngay gis ci peñew ci seetu bi peñew boo peñewul boo jekkee jaxasaat sa sa bopp bi nga peñewee ba pare xoolaat seetu bi lim lay yo yónnee mooy sa ñàkk sa ni nga mel rek loolu nag lañ naan verbe réfléchi mooy bu ma nee comme se laver waa jii sangu ci français moom boppam lay sang bi <laughs> se laver day sang boppam su donner la mort mooy waa ji dafa rey boppam yooyu mooy réfléchi iftaala nag moo tax mu ne lil mutaawaati xaaliban nga xam ne day wecc day day day kii mooy réfléchi refle reflet boobu day am seen diggante mooy comme si dalay delloo liñ ko kii mooy mu ne nag iftaala kon bii yokk nañ hamza if i boobu ak taa nga ne iftaala maadi mudaari bi nga ne yafta'ilu amru bi ifta'il ismul fa'il bi mufta'ilun ismul maf'ul bi mufta'alun masdar qiyaas yi bi mu def entre parenthèses ifti'alan kon ifta'ala yafta'ilu ifta'il mufta'ilun mufta'alun ifti'alan loolu mooy yooyu iftaala yaftailu iftail muftailun muftaalun iftaalan di masdar bi mu ne exemple ijtamaa mooy dajaloo na nga ne ku nekk dañuy sàkk comme si ku nekk dañuy sàkku ci moom mu def dara ngir dajaloo maanaam mooy da ñëw kee ñëw nga xam ne comme si yow li nga indi muy sa bopp kee it loolu la la wan indi boppam ngeen ñëw yéen ñëpp ngeen daje fi loolu ci yu mel noonu mooy almutaawa nga xam ne dañuy mbir mi mel ni dañuy moo tax comme ijtamaa ci yooyu la bokk comme si comme que almuuminu mir'atu axiihi jullit bi waaye ngëm ni moom mooy seetu moroomam bu ne dañ leen dajal rendez-vous fenn nga ñëw keneen ñëw rek mooy mu mu ngoog gaa yi ijtamaa yajtami'u ijtami'u mujtami'un mujtama'un ijtima'an ijtama'a mooy dajaloo na yajtami'u gisoo waxuñ dajale na waxuñ dajale na wala daje na déedéet yaj dajaloo na yajta ijtama'a yajtami'u ijtami' mujtami'un mujtama'un mooy ismul maf'ul bi ki nga xam ne day jëf ji day dal ci kaw ijtima'an mooy masdar bi substantif bi léegi bi ci degu muy troisième bi mooy in fa'ala ba léegi deux la ñuy yokk bii nag i ak nuun bi lañ yokk in fa'ala in fa'ala lañ yokk ci cosaanu fa'ala in fa'ala mu ne boobu it ba léegi forme réfléchie la se mooy comme se bi ñu waxoon lil mutaawati faqat moom nag mu ne moom ngir kii rek la mooy forme réfléchie boobu lool rek la te moom nag fi'lun lazimun la mooy verbe la boo xam ne nag moom soxlawul di am lu ko mottali moom dafa mat ci boppam kon moom soxlawul di am complément fi'lun lazim la ndax fi'lun lazim moo am ak fi'l mutaaddi mutaaddi mooy ñu day soxla day jalgati day soxla lan keneen ko ku ko mottali mais kii fi'lu lazim moom boppam doy na ko in faala ci la bokk comme mu ne exemple in kasara mooy tasaaroo na rajaxoo na toj na mooy am na qadaxa nabii sallallahu alayhi wa in kasara fattaxada makaana sha'bi silsilatan min fidda axrajahu albuxaari kama qaala alxaafizu bnu xajar fii buluug almaraam mooy in kasara nga xam ne mu ngi kaas comme kaas bu ñu teg fii mu jekki rek ngelaw li di ko ëf mu wadd duñ ne ngelaw li toj na kaas bi dañ naan comme liñ naan il s'est renversé voilà mooy moom moo jëf mbir mi loolu mooy réfléchi te soxlawul il s'est renversé soxlawul complément du rek jeex na point final in kasara toj na yan kasiru ngay wax moom ci kon was wasn infaala la infaala yanfailu nga ne inkasara in infail mun munfailun ismul fa'il bi munkasirun ismul maf'ul bi mun munfaalun nga ne munkasarun masdar bi in infialan nga ne inkisaaran inkisaaran ak tasaaroo fi'lu lazim kon loolu mooy lan mooy numéro 4 ci ba léegi mooy façon yokk yi nga xam ne fi'lu asulaas yi dañ ko ci yokk gisoon nañ afala ak faala ak iftaala gis nañ ni in faala mu am beneen façon yokk muy faala bu dee araf bu njëkk bi lañ yokk benn alif faala façon yokk yi nga ne yu faa mooy fi'l maadi passé li weesu mudaari' bi nga ne yu fa'ilu fi'lul amri bi fa'il jëfal lii ismu fa'il bi nga ne mufa'ilun balee ismu fa'il moom bu saa su ne ayn bi muy bi nekk ci digg bi boobu nga xam ne ci cosaan moo doon nekk kon fa'ala ayn boobu day nekk kasra tout le temps nga koy maar bu dee ismul maf'ul nag moom day nekk ayin bi ci kaw nga koy maas tout le temps moo tax danga naan kon ismul fa'il bi mufaa'ilun ismul maf'ul bi mufaa'alun masdar bi dafa am nag ñaari masdar fa'ala mufaa'alatan ak fi'alan mufaa'alatan ak jëfante mooy lii moo tax sens général mu ne association dans l'action voilà mooy nit ñi ñooy bokk ci jëf ji bu ñu nee faala comme xaata la waaw moom exemple boobu sax la joxe mooy rayante nañ xam nga rayante nañ mooy gaay ñoom ñoo ku nekk day jéem a rey sa moroom loolu nga xam ne ñoom ñoo bokk ñoo ñoom ñépp bokk ci action bi di ci nekk ci guerre bi bëgg rayante loolu lañ naan xaata la walla xeex nañu gaay dañ doon xeex léegi kon exemple faala exemple am qaatala mudaari bi yu yufaa'ilu la woon kon nga ne yuqaatilu qaatala rayante nañu xeex nañu yu yuqaatilu ñu ngay xeex ñu ngay rayante faa'il qaatil mooy rayanteel nga ne rayanteel mufaa'ilun mooy ismul faa'il bi nga ne muqaatilun aji ray ab mooy ab ab xeexkat muqaatilun xam nga kuy xeex xeexul ak boppam nit doo gis fee naan waa ji de mu ngi xeex ak bopp non mooy il faut mu am ñoo xam ne ñoom ñoo koy defandi moo tax muqaatilun aji xeex muqaatalun ki nga xamante ni moom la xeex bala ñu laa xeex nga ne ki lay xeex kay moom existe na d'abord yow yaa ngi muqaatalun masdar bi bu la neexee nga ne muqaatalatan wala qitaalan muqaatalatan comme mufaalatan ak qitaalan kom fi'aalan mu ne lil musharakati ghaliban kon association dans l'action dañuy cëroo mbir mi mooy dañuy bokk mbir mi ñi koy jëfandoo moo tax ñu koy loolu mooy sens général bi kon gis nañu ñaata afaala faala iftaala infaala ak faala kon gis nañu cinq léegi wax naa la moom indi na kon des na carte léegi bi ci tegu muy ci yi ñu yokk ci verbe trilitère faala façon bi ñu ko mën a yokk muy ñu yokk ci nag ñaar cette fois-ci xam nga faala benn rek la woon alif bi rek lañu bii nag dañuy yokk benn taa ci kanamu faala muy tafaala fi'lu maadi mudaari' bi yatafaalu fi'l amr bi muy subjonctif bi ndigal li tafaal ismu fa'il bi mutafaa'ilun moom du changer ayn bi ci suuf laa koy ma changer ne mutafaa'ilun ismu maf'ul bi ma ne mutafaa'alun masdar bi ma ne tafaa'ulan masdar yi yëpp nag qiyaas yi ndax am nañu ñoom ay règle alors que masdar ah, bu ñu amul règle yi nag bu boobaa samaa yi lay nekk mooy ci nopp nga koy ci déglu ngay xool est war naa jub wala déet boo tàmmee bien sûr boo miinee langue bi mu ne loolu lan lay tekk mu ne centre association dans l'action plus forme réfléchie kon moom dafa bokk nit ñoom dañuy booloo ci mbir mi ci jëf ji ba pare mbir mi mel ni luy delluwaat ci ñoom lu ñu leen di delloo tafaala mu ne exemple tasaamaxa tasaamaxa mooy euh, samaxa xam nga day tekki bu ma nee waa ji pardonnez-moi ismah lii mais tasaamaxa mooy yéwénante day mel ni tasaalaxa comme tasaalaxa mooy yéwénante nañ seen diggante nga xam ne ñoom ñépp ku nekk ay def ngir seen diggante yéwén mais mbir mi day delluwaat tamit ci yow tasaamaxa mooy jéggale leen te leen yu mel noonu daal lay niru mooy as euh, ismah li ak tasaamaha mooy ñu ngi par ñu ngi jéggalante seen biir di jéllalante yatasaamahu comme yata tasaamaha mudaari' yatafa yatafaalu kon nga ne yatasaamahu amr bi tafaal nga ne tasaamah mooy yéwénanteel mutafaa'ilun nga ne mutasaamihun ki nga xamante ne nii moom mooy yéwénante mooy yéwénal mutasaamih nga xam ne daa am ku mu koy defal ba pare dañuy nekk minimum ñaar nga xam ne dañuy bokk ci action bi mutafaa'ilun mooy ki nga xam ne comme mutasaamahun nga xamante ne nii ismu maf'ul moom day subir tasaamuhan mooy wa tafaaxulan tasaamuxan kon na nga naan tasaamaxa yatasaamaxu tasaamax mutasaamixun mutasaamaxun tasaamuxan muy substantif kon sii sa ngoog sii sa ngoog léegi nag mu des lan septième bi muy façon yi ñuy yokk bu trilitère tafaala amoon nañ fa faala léegi bii dañ ci yokk taa ci kanamu faala nga am tafaala bu boobaa da nga naan tafaala fi'lu mudari bi nga ne yatafaalu fi'lu amri bi nga ne tafaal bi ci tegu muy ismu maf'ul ismu fa'il bi nga ne ismu fa'il bi ismu maf'ul bi ismu fa'il bi mooy mutafaa'ilun ismu fa'il bi muy sub mooy ki nga xam ne day subir ismu fa'il mooy sujet mooy ki nga xam ne mooy jëf-jëf ji ismu maf'ul mooy tour bi nga xam ne moom jëf ji day dal ci kawam complément d'objet nga ne mu mutafa'alun substantif bi muy masdar bi nga ne tafa'alan mooy se forcer à mooy loolu waaw kay mu ne li takallufi ghaliban mooy waa ji day tegoo day togg boppam comme si mbir mi c'est pas ce n'est pas naturel ci moom mooy ne day def il fournit des efforts comme si koo xamante ni day wanewu mooy buñ nee lool mooy ci sensu kuy wanewu koo xam ne li muy def wala kuy def sax lu baax mais day def ay efforts yu bari ngir yokk li muy def mu wóor ne lii c'est par naturel mais ak njàmbaaram la ci yokk lool loolu lañ naan li takalluf fi ghaliban en général loolu lay kii mooy se forcer à kon tafaala mu ne exemple la kon takallama mooy wax na yatakalamu kom si wax ji c'est pas mooy nit comme si day mel day def benn effort ngir wax takallama yatakallamu takallam mutakallimun mutakallamun takalluman takallama mooy wazn tafaala yatafaalu nga ne yatakallamu tafaal takallam mutafailun ismu fa'il bi nga ne mutakallimun ismu maf'ul bi mutafaalun nga ne mutakallamun masdar bi nga ne tafaulan muy takalluman kon loolu mooy ñaata septième bi huitième bi nga xam ne ci façon yi ñuy yokke fi'lu mazidu sulaasi yi nga xam ne trilitère verbe trilitère yi ñu yokk ci mooy is bi dañuy yokk ñetti lettre ista is ak ta istafala nga ne istafala mooy wazn boobu istafala yastafilu istafil mustafilun mustafalun istifaalan mooy masdar bi mustafilun faailun mus loolu comme istafala mu ne demander loolu euh, is boo ko gisee ci verbe moom ci kanam nii comme yi ñu yokku nii ay ista yooyu day tekki ne waa ji day laaj day li talabi ghaliban li ëpp bu ma nee istaghfara istaghfara istarhama mooy day sàkku ñu yërëm ko ak kii istarham istaghfara mooy day sàkku ñu jéggal ko gis ne gis nga sàkku bi li talabi ghaliban istaf'ala yastaf'ilu mooy mudaari' bi istaf'il mooy amr bi ma ismu bi nga ne mustaf'ilun fi'lu amr euh, maf'ul bi nga xam day subi nga ne mustaf'alun masdar bi nga ne istif'alan mu ne exemple istaghfara kon istafan la istaghfara danga naan istaghfara sàkku na njéggal yastaghfiru mu ngi sàkku njéggal istaghfir jéggalal mustaghfirun ki nga xamante ne nii moom mooy jéggale mustaghfarun mooy li nga xam ne moom lañ jéggale istighfara comme istakbara mooy comme si waa ji moom mooy kuy rëy rëylu istakbara yastakbiru istikbar istik euh, istakbir mustakbirun mustakbarun istikbara kon loolu mooy beneen bi léegi neuvième bi mooy if'al la la mooy laam bi tey lañ yokk ak i i lañ dugal ca kanamu faa bi après laam bi ñu def ci shadda léegi boobu danga naan ifal la yafal lu mudaari' bi amr bi ifal la moom comme moom moo kii bee niroo fi'l maadi bi mooy boo may joxe ndigal substantif bi mook maadi bi du ñu soree ñoo bokk ifal la léegi nag ismu fa'il bi nga ne muf'alun nee nag amul lan amul ismu maf'ul muf'al lun rekk ngay wax moom mooy taxaw ñaar yépp ismu fa'il moom noonu lay nekk kon ismu fa'il bi daanaka day jël kiiwu ismu maf'ul muf'alun léegi substantif bi muy masdar bi nga ne lan ifilaalan ifilaalan mu ne exemple am mu ne nag sens général am mooy prendre une couleur ou un défaut fi'lun lazim la nag mooy fi'l boo xam ne moom bu ñëwee soxlawul am complément moom day doy boppam mu ne prendre une couleur ou un défaut mooy jël mooy loo xam ne day jël couleur comme ixdarra xam nga mu ngi jóge ci verte mu ne ixdarra mooy weert na jël na couleur boobu yaxdarru ixdarra mooy amr bi comme waxoon naa la moo fi'l maadi bi ñoom daanaka benn la ñuy doon ixdarra yaxdarru ixdarra léegi muxdarrun muxdarrun mooy ismu lan bi fa'il bi muxdarrun léegi kii bi ismu nu mu tuddati masdar bi nga ne ixdiraaran kon in ifilaalan ixdiraaran ifilaalan kon ifal la ixdarra yafallu yaxdarru ixdarra ixdar ifal la ixdarra mufallun muxdarrun ifilaalan ixdiraaran te moom fi'l lazim la mooy boo xam ne mooy bu ma nee moom vert na jël na couleur verte est-ce que dama soxla ma jël ma def ci li euh, complément soxlawu ko loolu la la wax nii léegi nag kon moom neuf yaa ngoongo léegi nag dafa am xam nga façon dafa am waxoon naa la boo xam ne dañ koo diviser en deux mooy dixième bi mooy ne waxoon na moom du ko indi du waxoon mooy lim la waxoon noonu mais dañ koy tudd rek mooy ifaaw ala ala voilà ifaaw ala gis ne ifaaw ala moom de toute façon bariwul loo koy dégg comme li mu wax ak moom nag dañ koy booleeg ifaaw wala ak ifaaw wala ak ifaa la ak comme ixlawlaqa ak raw raw i'rawasha gis nga xam nga lii nii rek boo ko déggee verbe bala yoo xam ne presque doo ko dégg ixlawlaqa ak raw i'rawasha kon mu ngi noon wazn baa ngoog if'aw ala nga xam ne dañ koy boole if'aw wala nga xam ne deux yooyu kon mooy yi nga xam ne ñoo ci desoon dix yi man mais yow yi ngay jàpp mooy yim def nii neuf yim indi nii kon nañ ko limaat bu ko defee sax ñu yem noonu ci al sulaasi al mujarrad pour tey ndax xaw na gudd te jeexagul ndax des na rubaay al al mazid al mujarrad rubaay mujarrad gisaguñu ko kon al fi'lu sulaasi al mazid al mazidu fii yi nga xam nañ ci yokk ñoom ñaata lañ nombre neuf dix lañ mais neuf rek moo jar a jàpp te wax naa la dix bi dañ ko kii ci deux moo tax mu nekk moo tax mu ne la ñaari am na nag ñaari parti yoo xam ne dama ko bàyyi ñaari buntu léegi yii la mooy verbe euh, pour résumer trilitère bi muy comme fa'ala moom la ñuy jël di ci yokk comme buñ ci yokkee nag yooyu lañ naan al fi'lul muzari al mazid al thulathi léegi yow juróom neuf yi nga ciy jàpp mooy bi njëkk mooy af'ala af'ala yuf'ilu af'il ismu fa'il bi di muf'ilun muf'alun if'a if'alan beneen façon bi ñuy yokk af'ala gis nañ af'ala bi ci tegu fa'ala yu fa'ilu fa'il beneen façon yokk bi ifta'ala yafta'ilu ifta'il beneen bi infa'ala yanfa'ilu infa'il beneen bi fa'ala yufa'ilu fa'il beneen bi tafaala yatafaalu tafaal beneen bi tafaala yatafaalu tafaal beneen bi istafala yastafilu istafil bi mujj ifal la lu ifal la muy amr bi kon nag xam naa ñu daldi